a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah. alayhi afdalu salaati wa salaam. ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi. ñu ngi woon ba léegi ci délégation yi. ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ci aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañu te jeexaloon li nga xam ne mooy délégation wu waa Bani Amir ak li ñu waxoon ne dinañ ko ci yokk ci bi ñu ñëwee naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam anta sayyiduna naan ko ah, <clears throat> yow yaay suñu sang aleyhi salaatu wassalaam ne déedéet qulu bi qawlikum <clears throat> as-sayyidu Allah as-sayyidu Allah as-sayyidu Allah ne leen wax leen seen wax sang dëgg mooy buur yàlla moom mooy sang bi wax ko ñetti yoon ah ginnaaw loolu ñu ngi doon gis beneen délégation di délégation wu waa xaniifa waa xaniifa nga xamante ne ni min ahlil yaman min ahlil yamani jóge bokk ci waa yaman defoon nañ petite on introduction ci seeni mbir ndax tuddoon nañu ba ñuy gis Seydina Talq ibn Ali ak délégation bi mu àndaloon newoon dinañu gis waa Banu Xanifa dina ñëw ci dixième année bi ci aleyhi salaatu wassalaam ñu agsi ak seen kàccoor bu mag bi di Musaylimatul Kaddaab di Musaylima al Kaddaabu di kàcckat narkat international <clears throat> al imaam al buxaari alayhi raxmatu wa ridwaanul baari dafay nettali nettali dikkub dëgmalu ci alayhi salaatu wassalaam délégation banu xaniifa moom al imaam al buxaari rahmatullah aleyhi ci kitaabul magaazi baabu wafdi bani xaniifa wa xadiisi sumaamata bni usaal mu ne mooy bi muy indi délégation yi baabu buntu wafdi bani xaniifa mu ne buntu délégation waa banu xaniifa wa xadiisu ak nettali sumaamatu bnu usaal di seydina sumaama ibnu usaal radiyallahu anhu seydina sumaama jotoon nañ ko gis ba gisoon ay mbiram te nettale mu ngi xewoon jamono joo xam ne lam tazal makkatu ala yadi jamono joo xam ne kuffaaru Quraysh nii ñoo jiite woon Makka loolu tuddoon nañu ko waxoon nañu histoire Seyyidina Thumaama ibnu Uthaal te tuddoon nañ ko it boo fàttale ko ci lu sori ca début gàddaay gi bi aleyhi salaatu wassalaam ñëwee di tabax jàkkaam ji ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi ñuy gis rolu jàkka waxoon nañ ne jàkka endroit boo xamante ne nii doon nañ ci jàpp ay prisonniers di leen fa yeew waaye nag dafa am du indi leen fa ngir takk leen fa noonu rek mu ab prison déedéet wa in ahadun min almushrikiina stajaaraka fa ajirhu xatta yasmaca allah summa ablighu ma'mana mu ne wa in ahadun min almushrikiina stajaaraka suñu boroom wax ci suuratu tawba comme ni ko gise woon bu kenn ci polythéistes mushrikoona yi bokkaalekatu yàlla yi sàkkoo ci yow nga yiir ko mu ne fa ajir yow alayhi salaatu wassalaam nangu koo yiir bu ñëwee ci réew mi nga yiir ko nag bu leen ko booleen ñu sàggan ñi <coughs> déedéet ab mushrik ab ate bu ñëwee ci réewam jullit duñ ko bàyyee ñu gën a sàggan ci réew ma ñu ànd ak ñoom di mbumbaaye ko xumbaaye ko rumbaay yi déedéet bu ngeen ko mayee visa mu ñëw ci yooyu xatta yasmaa kalaam allah ko fa nga xam ne fa lay dégge le bon message le vrai message de l'islam dëgg-dëgg li nga xam ne moom mooy la l'islam di woote waaye bu ngeen ko booleek concert kat yeeg caaxaan kat yi mu ñëw naan c'est un xaw ma lan bon à vivre xaw ma lan bu ëllëgee sax on va envisager d'autres tournées yoo xam ne dañ ko ciy boole kallaa hada laysa bi diin wa in ahadun min al mushrikiin fa ajirhu xatta yasma'a kalaam allah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñii nii prisonniers yi li taxoon mu leen doon indi ci camp ci jàkka ji mooy ngir ñu gis bennoowu jullit ñi ñu gis ni ñuy defandoo di bàyyeendoo di topp ci ginnaawu benn njiit boo xamante ne nii xubbuhu fawqa xubbi kulli shay'in sopp giñ ko sopp moo féete kaw lépp lu ñu mën a sopp leneen muy sallallahu alayhi wa sallam moo tax kuffaar yi ñu fa ñëw yépp dem dañoo bañ demee li ñu gis ci alayhi salaatu wassalaam saxaaba yi di ko doxal ak ñoom ak moom masuñu koo gis feneen radiyallahu anhum kama qaala Urwa waaw laqad wafadtu ila Kisra wa Qaysar waqad wafadtu ila Kisra ataytu Kisra fi mulki wa Qaysar fi mulki wannajaashiya fi mulkihi wallahi maa ra'aytu ahadan yu'azzimuhu asxaabuhu kamaa yu'azzimu asxaabu muhammadin muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. mu waxoonam waxam ju siiw joo jële Seydina Urwa ibn Mas'ud ath-Thaqafiyu radiyallahu anhu keroog Sulhul Hudaybiya mu ne wat naa ci yàlla ne dem naa ci Kisra def naa délégation dem naa ca Kisra fi mulke ci ngàngu laa ko fekk waaye César dem naa fekk ko ca ngàngunaayam naayam le négus de l'Abyssinie muy waa saaxibu alxabasha moom it dem naa fa waaye maa ngi wat ci yàlla ne masumaa gis kenn ci ñoom seeni ñoñ di ko di leen màggal kom ni saxaabaay sayyidina muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam di màggale sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam kon alayhi salaatu wassalaam bu leen indiwoon ci jàkka ji c'était pour ñu gis déggaale fa la nga xam ne muy alquraan rabbil alamin muy alquraanu borom bi bi nga xam ne waxul ak nopp yi waaye xol yi lay waxal waaw ba moo tax néewaana ku ko dégg te deful ci yow effet xatta rasul kuffar Utbat ibn Rabi'a lamma sami'a al-Qur'ana kaada an yuslim wallah lawla Abu Jahl ha te lool gisoon nañ ko Utbat ibn Rabi'a ba mu demee déglu alxuraan ba mu ñëwee dane wallahi innaha la xalaawa waaw discours bu siiw ba te neex laa <coughs> loolu yéeme na ndax alxuraan a mel noonu kon looloo taxoon ñu leen fa doon indi sumaama mii ba ñuy gis ruli jàkk gisoon nañu histoire am ndax moom bokkoon na ci ñi nga xam ne dañ koo jàppoon moom Sumaama hein prisonnier takk ko ci jàkka ji alayhi salaatu wassalaam saa bu ko rombee ne maa indaka ya Sumaama sayyidu bani Hanifa wa kaana min saadaati bani Hanifa dafa bokkoon ci sangu waa banu Hanifa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam saa bu ko rombee fi ñu ko yeew ci poto benn ci poto jàkka yi mu naan ko te gisoon nañu jamono ji li wone ne kon al kuffaar laysa bi najis waaw najaasatuhu ay uridu anna najaasata laysa bi najaasatin maddiya walakin ma'nawiya wa i'tiqaadiya mooy ne yéefir ak sobewoom nekkul sobeek jëmm waaye sobeek pas-pas la ak loo xamante ne ni sobeek baatin la ndax li mu gëm moo baaxu loolu gisoon nañ côté bi bam naan ko in tun'im tun'im ala shaakir wa in taqtul taqtul za dam bés boo ma rayee di nga xam ne nag aay rey nga koo xam ne borom boroom deret la googu mooy sama deret duñ ko samay sama mbokk yi duñu bàyyi mu mu mu mu tuuru ci ci neen noon de hëdar mukk foo jaar ñu revanche waaye nag boo ma xéewalee ba jéggal ma de ba ba ba libéré ma ah di nga di nga te defal nga xéewal koo xam ne ku mën a sant ku ko defal xéewal la waaw te wa in kunta turidu al maala fa sal minhu ma shi'ta bu dee na nag alal nga bëgg laajal yow sallallahu alayhi wa lu la neex nga ma jox la après ba mu ñuy fois benn bis mu ne atliqu Sumaama jéngeen Sumaama mooy dag da liñ ko yeew dindi leen jéngi dindi leen ko dindi leen ko mooy libeere leen ko mu dal di tuub defoon embargo contre waa Quraysh ndax dafa demoon da doon dem ngir umra ji <coughs> ziyaare ci Kaaba ga bi mu tuubee mu dem wax waa Quraysh waa Quraysh di ko menacer mu ne leen yéen da ngeen a feebar ah man mii nga xam ne maay sangu euh, Banu Hanifa gis nga bale bi ma leen doon bi doon jóge ci waa Banu Hanifa di ñëw ci yéen waa Makka dootul ak ci ci yéen fekk sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam joxuwu ci ndigal waaw bara ci gàttal ni alayhi salaatu wasalaam waxoon joxe ko ndigal waaw mu jéggal waa Màkka ndax waa Màkka dañ koo tinu ñëw na ko ah gis nga sa mbokk mi te kii nga xam nee na yow la gëm ne te nag ah Màkka say mbokk fa ne ku fa xiif sa doomu baay tex la wala sa mbokk kon nag alayhi salaatu wassalaam defal lenn fexeel Sumaama bàyyi am embargo bi mu ñu teg alayhi salaatu wassalaam wax ko mu bàyyi loolu gisoon nañu ko te loolu dañ ciy gise nekkoon lool mu ngi xewoon avant mais du Bani Hanifa bii ci ay lan diis lañ ñëw al imaamu al Buxaari yu raxmatullah dane xaddatanaa Abul Yamaan <coughs> mu ne xaddatanaa nettali nañu parce que nettali <clears throat> waa Banu Hanifa bii nii délégation bii dafa am ñetti nettali yu wuute <clears throat> yoo xam ne jàppal dinañu ko wax waxoon nañ la ne kon xadiis bi am na boo xam ne imaamal Buxaari moo ko solo <clears throat> raxmatullaahi alayhi te moom lañuy gis nii bi mu naan xaddatanaa Abul Yamaan beneen yi yeneen ñaar yépp imaam ibn Isxaaq nettali na leen waaye ku mel ne al imaam al-Waaqidi ak taalibeem bi al imaam ibn Sa'd wa ghayrihimaa nettali nañ mais pour faire l'économie du temps du guddal ci ñeneen ñi euh, naka noonu bien sûr borom Dalaa'il di al imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi pour faire l'économie du temps mooy dañuy jël riwaay imaam al Buxaari yi ndax mooy bi ci wér mooy bi ci génn mooy bi ci wér yeneen yi wéruñu càllale ma euh, euh, euh, da'if ah al imaam al Buxaari kon rahmatullah alayhi ci kitaabul Maghaazi ci baabu wafdi bani Haniifa wa hadiisi Sumaamata ibn Usaal radiyallahu anhu mu ne xaddatanaa abul yamaan mu ne nettali nañu suñu sëriñ di abul yamaan qaala mu ne axbaranaa xabaara nañu shucaybun shucayban abdillah ibn abi xusayn mu jële ci abdillah di doomi abil xusayn qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu naaficu ibn jubayr Naafi' di doomi Jubayr an ibni Abbaas an ibni Abbaasin mu jële ci mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala mawlaana ibnu Abbaas mu ne qadima Musaylimatul kaddaabu ala ahdi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa ja'ala yaquulu in ja'ala lii Muhammadun al-amra min ba'dihi tabi'tuhu sallallahu alayhi wa sallam wa qadimaha fi basharin kasiirin fi min qawmihi fa aqbala ilayhi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'ahu Thaabit ibn Qays ibn Shammaas wa fi yadi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam qit'atu jariid hattaa waqafa ala Musaylimata fi ashaabihi fa qaala law sa'altanii haadhihi al-qit'ata maa a'taytukahaa walan ta'dua amra allahi fiik wala in adbarta la ya'qirannaka allah wa inni la araaka alladhi uriitu fiihi ma ma ra'ayt wa haadha thaabit yujiibuka anni thumma sarafa anhu eh, kon al imaam al Buxaari rahmatullah alayhi kon càllale bi ñëw ba ci mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhu muy nettali dikkub délégation waa Banu Hanifa ànd ak Musaylimatul Kaddaab mu ne <clears throat> moom mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma qadima Musaylimatul Kaddaab ala ahdi rasulillah mu ne Musaylimatul Kaddaab kan mooy Musaylima mooy ki doon wootewu ak nubuwa après lay day wootewu ak nubuwa après mu dafa dëgmal ñëw ci alayhi salaatu wassalaam ci jamono yu délégation yi la waaw tudd ko mais ci jamono yooyu la ala ahdi rasulillah ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa ja'ala yaqul mu commencé di wax naan parce que <clears throat> moom gis nga li Amir ibn Tufayl doon def sorewuñu mooy di di imposer di proposer di wax ay mbir moom sax moom ni mu ko waxee nag moo tax ne Amir ibn Tufayl même bu dee ne ñaari wax yi benn baaxu ci mais waxam moo mooy bon même bu dee bon na waaw ndax bon dafa am bon a bon bona bon bona bona bona bon yooyu yépp xam nga ne bon bona leen tane voilà bona bon moo tane a bona bona bon voilà kon nag mooy yépp a bon waaye moom nii ni mu doon waxee moo xawoon a tane tuuti ki nga xam ne mooy mooy Amir ibn Tufayl mi gisoon bi weesu muy impose yonent bi alayhi salaam naan ko waaye lii la ah da ngay yow trois la may yàppa ay nekk fi di xalaat yeneen ah non da ngay choisir lenn ci yii ma lay wax waaw yaa yor côté bii ma yor côté bee loolu benn choix boo fi jógee man maay nekk ki sa xalifa maa fi maa yor l'islam suwaa boo defu loolu dinaa feesal indi armée yoo xamante ne nii ni ñu toll ñu dal sa kaw nga waaw léegi choisiral fais fais ton choix defal sa choix Musaylimatul Kazzab nag moom li def dafa ñëw tàmbali naan in ja'ala li Muhammadun al amra min ba'dihi tabi'tu naan man daal condition la parce que jamono yii da doon wooteek yonent ne moom it saa yi moom it dara la daal am na lu ko yàlla may mu ne bu dee ne yonent Muhammad Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def na mbir yi sama gannaawu mooy bu defee def testament bu leer wax lu leer ne ginnaaw moom man a Musaylima bu dee loolu moom tamit du nangu naa ko topp nekk ci gannaawam topp ko waaw mu ne nag bi muy ñëw moom Musaylima wa qadimaha fi basharin kathirin min qawmi bi muy ñëw Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ngi ñëw ànd ak une forte délégation boo xamante ne ni min qawmihi ci waa ay ñoñam di waa banu xaniifa waaw fa aqbala ilayhim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma'ahu Thabit ibn Qays ibn Shammas yonent ba mu yégee nañ fa ñu dal dinañ gis riwaaye ñoom imaam ibn Ishaq naka noonu moom la ko riwaaye imaam ibn Sa'd yeeg yooyu tudd ci ndaw soo sale min bint al waaw imra'atun min al <clears throat> ne foofu la dal yeneen bi alei saatu salaam ñëw fekk leen dikkal leen <clears throat> ànd ak seydinaa thabit ibn qays ibn shammas mi ñu gis ci jataay yeeweesu bi ñuy gis wafdu bani tamim bi ñuy gis délégation waa banu tamim ak li nga xam ne moo wàcc ci yaa ayyuhal ladina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi yéen ñi gëm yàlla te dëggal bu leen yëkkati seen kàddu yi muy féete kaw kàddu sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu <coughs> loolu ba ñuy gis loolu gisoon nañ seydinaa thabit mii ibn Qays ibn Shammas ba mu déggee aaya ba dafa tëju këram ne aaya bi man lay waxal parce que sa voix était rauque ba pare dafa ne woon voix bu jóg bu kawe mu ne kon man la sama boroom di wax qad habita amali wa ana min ahli naar kon nag samay jëf simpeeku na yàqu na te man min ahli naari ci waa safara laa far bokk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seetlu ne gis na gisu ko fan yi mu laajte mbokkam mi ne dina dem seeti ko mu dem laaj ko lu tax mu ne ko aaya booboo tax man lay wax wax ko lim ne mu dem alayhi salaatu salaam ne ko déedéet demal nga gis ko nee ko huwa min ahlil janna Allah moo tax Seydina Anas <coughs> bin Maalik radiyallahu anhu mu ne dañ ko gis muy dox bayna azhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil janna da doon dox ànd ak ñun te xamoon nañ ne moom ci waa aljanna la bokk allahu akbar kon moom mu ngoog ah mooy saabit moomee mooy ka doon tontu moom mooy ànd ak yonent bi lu tax parce que huwa xatibu al wa huwa xatibu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy discours katu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne mooy discours katu waa Ansaar alayhi salaatu wasalaam ànd ak moom ñëw ci waa Banu Hanifa <clears throat> ci ñoom Musaylima al-kaddaabu alayhi min Allah léegi mu ne wa fi yadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qit'atu jarid fekk yonent bi aleyhi salaatu bi muy ñëw mu ngi téye benn dogu garab mooy garabu tàndarma yi car yi pas car yi am tàndarma mooy xob yi dafa am lu mu ci téye lu mel noonu léegi bi mu agsee mu ñëw xatta waqafa ala Musaylima fi ashaabi ba ñëw fekk te lii day wane ne kon Musaylima moo doon lu de moo doon kilifaay délégation bi li tax mu naan moom moo wax lee ne bu ma Muhammad mooy daa ñëw di wax loolu naan na ah, man daal agsi nañu waaye daal pour ma topp Seydina Muhammad sallallahu alayhi mooy fokk mu jël mbir mi nangu ne après moom mana alayhi salaatu wa salaam mu ñëw ànd ak une forte délégation bu ne yonent mi alayhi salaam ñëw ba ci Musaylima ba agsi fii ashaabi ci ay àndoo mi mu jóge ci fa a alayhi salaatu wasalaam ne ko law sa'altani haadihi al-qit'ata maa a'taytukaha ne ko gis nga boo ma laajoon lii <clears throat> gis nga dogit bii ma yor ci caru garab gii bu tàndarma bii ma yor gis nga boo ma ko digoon boo ma ko laajoon ne ngir ma jox la ko lii sax duma la ko jox waaw te nag walan ta'duwa amrullahi fiik te na la leer ne mooy dogalub yàlla hein du jaas ci yow mooy yow mënoo dépasser dogalub yàlla gis nga lii boroom bi dogal ci yow hein mooy àtteem na la leer ne du la du la du la du du du du la mooy mënulaa mooy te yow doo mooy dogal bu yàlla voilà walantaadu yow doo mooy dogal bu yàlla doo ko jéggi waaw bi mu dogal ci yow walla in adbarta te gis nga bi di dëgg feeñee ci yow Musaylima muy lislaam gu leer nañ nit ñi ñëw du dugg ci diine ji afwaaja nga ñëw ba fii gis nga boo ba gis dëgg ji wala in adbarta la yaqirannaka Allah gis nga boo mooy boo boo dummóoyoo dëgg buur yàlla dina la rendi mooy dina la alak waaw boo fi tegee lislaam ba ko fi ginnaaw ba mu leeree topp leneen buur yàlla dina la alak waaw loolu nag c'est pas un discours pour Musaylima tout court non non c'est pour tout le monde waaw buur yàlla bu la wanee dëggal doon la leer wan la yoonam wii nga xam ko ba pare murtad walla nga génn ko bàyyi ko ne duma ci dugg malgré leer na topp say bànneex ak say intérêt personnel walla intérêt yi ñeneen ñàkk ful la di doxal nit ay intérêt ba tax lii tax yàlla bind la illaa li doon nga ne ko fi dégg ndax ndax lan honorer intérêt jàmbur ku def loolu buur yàlla dina la alak waaw waaw mooy boo toppee caaxaan ba'da alladhi jaa'aka min al-haqq ah bu boobaa de bokk nga ci ñi nga xam ne ñooy ñi sànku dëgg-dëgg waaw yow doomu aadama mi na la leer ne ginnaaw bi alxuraan leeree nga bàyyi ko fi parce que bon lii moo tendance waaw folklore ba xew ci àddina mot bi mooy nekk athée mot bi mooy bañ a julli bañ a woor bañ a dem Makka joxe zakat mot bi daal mooy de toute façon diine ji dara dañ koy jàppe comme culture mais nag bu suñu diine gëmuñu sax yooyu mais nag suñu culture la te culture dafa am solo ku def loolu yëgal ne la yaaxiran naka Allah buur yàlla dina la alak dina la rendi mu wax loolu lool Musaylima mu ne ko wa inni la ara alladhi uritu fiihi ma ra'aytu mu ne ko te yow mii sax euh, gis naa ne te jàpp naa ne yow mii yaay ki ma gis ci gént li ñu ma wan ci gént yow mii lay niru am na ku ma gis ci gént ku ñu ma wan ku ma sama boroom wan yow mii lay nuru léegi Seydina Abdullah ibn Abbas moo nettali xadiis bi mu ne yonent ma ne saasaam teg ci lii ne wa hada thabit mooy côté bi dinañ ci ñëw mooy mais lan la gis ci gént ñu ne la bul yàkkamti dinañ ci ñëw insha allah mu ne ko wa hada thabitun yujibuka anni nee na mu ko wa inni mu ne ko wa hada thabit te kii mooy thabit a ngi ki may tontu la ngi sama tontu ko te ngi man alayhi salaatu wassalaam li thabit allah mooy ki samp mooy ki nga xam ne moom lañ samp allah akbar thabit ha mu ngi ni yu jiibu ko an nii tontu man du ma toog Musaylima di la déglu man alayhi salaam mu dem bàyyi fa saabit ngir mu tontul ko kooku mooy am na ci moom confiance humul ladina rabbahumul Mustafa moo tax saxaaba bu ne man naa toogal yonent bi alayhi salaam allah waaw moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum koo ci jàpp ne man daal diw daal ni meloon laa bëgg mel mooy na la leer ne yow jëmoo lu dul ilaa rasulillah mooy ci yonent bi alayhi salaatu salaam nga jëm parce que facette yonent bi alayhi salaatu salaam yu yu bari yi ah dans l'ensemble ñoom ñépp ko am mais dafa gën a feeñ ci ñii leneen li gina a feeñ ci ñële leneen ci ñeneen ñi waaw moom mi nga xam ne moom nañ jox jawaami'ul kalimi facette boobu Seydina Saabit da ci amoon waaw tadu moom dong waaye da ci ràññeeku woon bu moo tax moom lu wóolu woon bokk ci ñun wóolu woon mu koy tontul bu mag ni bu toll ni Musaylimatul kazzaabi alayhi min allahi maa yastaxiq mu ne kon saabita gi moo may tontul summa nsarafa gi mu wane gannaaw bàyyi fa Musaylima ak mbooloo moom ñëw ci waa Banu Xanifa xoolal imaam Ibn Abbaas mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma xam nga moo ko nettali nee na fa sa'altu an qawli rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam innaka araa alladhi uriitu fiihi maa ra'aytu nee na man ibnu Abbaas bi ma déggee yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax lool ma ma ne mais mooy man comprendre ma lim ne lim ne mooy li ma ne woon dinañ ci ñëwaat te man sax jàpp naa ne te foog naa ne jàpp naa ne yow yaay ki ñu ma wan ci gént passage boobu Mawlaana Ibn Abbaas ci boppam radiyallahu anhu nee na mais man xaw ma ko woon man xaw ma loolu yeneen saa salaam lan la ci jublu kon loolu mooy ne gis nga kon hatta borom xam-xam dina dégg waxu yonent bi alayhi salaam wala texte du ca du ko xam du comprendre day soxla ut ku koo xam ne moo ko gën a xam. Mawlana Ibn Abbas xabrul umma wa tarjumaanul Qur'aan waaye bi mu xamul lu mu def dafa laajte neewul yow man du ma laajte fen man may Mawlana Ibn Abbas naan ma lan Ibn Abbas ma may laajte ah non man yonent ma sa sam ñaanal na ma doy na eh man man man man yonent ma sa sam sama cousin la ma mais mais mais quand même man Abil Abbas ammi Abdul Muttalibi al-Hashimi al-Qurashi mi nga xamante ne sayyidu Quraysh ah non man lu may laaj ak li ma yonent ba lay saa saam ñaanal ci mu xamal ma téere bi xamal ma interprétation jox ma xam-xam kon kay déggloo ma diine ji kon kay man soxlaw ma non dafa laaj da malgré loo man di kii dina am yoo xam ne doo ko comprendre da soxla ku la ko leeral loolu moom man di ñàkk ak foo man di toll waaw waaw moo boo newoon kànfóore mi ki gina nekk boroom xam-xam ci réew mi sax léeg-léeg dina am lu ñëw foo jaar dinga soxla ko la ko leeral say effort yi bopp képp dul tax nga xam ko jamais xoola Mawlana Ibn Abbas bi passage bii xamul moom yonent ma la sa la gént goog looy lan lan mooy lan lan loolu mu ne dañ ko ko wan fan lañ ko ko wan est ce que ci gént la wala fan la ak nan la loolu même bu dee ci gént mais loolu nan la demee nee fa sa altu qaala ibnu Abbaas fa sa'altu an qawli rasuulillah mawlaana ibnu Abbaas nee na ma waxu yonent mi alayhi salaatu salaam wax noonu ne ko innaka ara alladhi uriitu fiihi maa ra'ayt maa ar maa arayt ma laaj te loolu ne mais loolu yonent mi alayhi salaatu ne yow jàpp naa ne yow Musaylima yaay kiñ ma wan lañ ma wan ci moom nee na ba ma laajee lool fa axbarani Abu Hurayra ibn Abbas neen sayyiduna Abu Hurayra daal di may tontu xabaar ma ne ma tontu ma ci lool ne ma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal bayna ana na'imun ra'aytu fi yadayya siwaarayn min dhahab fa ahamma fa ahammani sha'nuhuma fa uhiya ilayya fil manaami an uf anuf anufxuhuma fa nafaxtuhuma fa taara fa awwaltuhuma kaddaabayni yaxrujaani ba'di axaduhuma al-ansiyu wal aaxar musaylima nee na bi ma laajee euh, euh, bi ma laajee euh, mbir moomee ah Seydina Abu Hurayra tontu ba ne ma xabaar ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam li mu jublu lool moom nettali na ko nee na dama doon nelaw benn bés dama doon nelaw ma gis ci sama loxo yi man sallallahu alayhi wa ñaari lam lañ koy woowe lam lam yoo xam ne ci oor la siwaar ci or léegi ci biir gént gi nag mbiru ñaari lam yooyu ci oor nekk ci sama loxo yi daal di may préoccupé ma koy xool ñu daal di may wax yu ci biir gént gi ne ma ëf leen bi ma ëfee ñaari lam yoo yële hein ma daal leen ëf fataaraa ñaari lam yi naaw jóge ci sama loxo naaw xam nga liy gént la te ru'yal anbiya xaq ah gént yonent yi alayhi salaam dëgg la mook lu ñu gis jahratan ñoo yem ah nee na nag fa awwaltuhuma bi ma leen defee ñu naaw bi ma nee ëf leen ma ëf leen ñu naaw nee na man ma interpréter lool gëndale ko li ma ko interpréter man alayhi salaatu wassalaam mooy kaddabayni yaxrujaani ba'di ñaari kàcc kat yu mag yoo xamante ne nii dañuy feeñ sama gannaaw mooy see seeni mbir sama gannaaw lay feeñ waaw xam nga Musaylima nee na moom pour mu topp yonent ba lay saa saam na ko defal benn kii quoi na mooy OPA la koy defal xaw ma après moom waaw bu dee loolu daal na ko topp nee na ma daal di koy kon interpréter ñaari kazaab yu mag fenkat yu mag yoo xam ne dañuy génn sama gannaaw ay dajjal lañu ci wàllu kàcc wax lu amul nar. yoo xam ne dañuy génn sama gannaaw min ba'di yaxrujaani ba'di dinañu feeñ seeni biir day feeñ sama gannaaw man alayhi salaatu salaam mooy mu fi jógee yi di wan ne moom kon du fi sax ah ahaduhuma kenn ki ci kenn ki ci ñaar ñoo ñële mooy al aswad al aswad nekkoon kilifaay sanaa di sanaa ah muy al aswadul ansi wal aaxar keneen ki musaylima mooy musaylimatul kaddaab mii waaw mooy musaylima al kaddaabu saaxibu yamaama moo ne woon kilifaay yamaama kee sanaa kii yamaama lépp ci waa yaman loolu moo tax ci beneen riwaay bi ci imaam al buxaari yi teg ba léegi ci kitaabul maghazi ci baabu wafd bani xanifa wa xadiisu sumaamatu bnu usaal radiyallahu anhu mu ne xaddatani isxaaq bnu nasr qaala xaddatani abdurrazaaq an ma'mar an hammaam an hammaam annahu sami'a abaa hurayra an Hammaamin annahu sami'a Abaa Hurayra radiyallahu anhu yaqul mu ne haddathanii nettali nañu Isxaaq ibn Nasr kan moo wax lool al imaam al Buxaari mu ne haddathanii nettali nañu Isxaaq ibn Nasr ah mu ne qaala haddathanaa nettali nañu Abdurrazaaq adi Abdurrazaaq an Ma'mar mu jële ci Ma'mar an Hammaam mu jële ci Hammaam ibn Munabbih annahu sami'a Abaa Hurayra mu ko dégg na Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu yaquul mu wax qaala rasuulullah mu ne ndaw ndaw yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na baynaa ana naa'imun utiitu bi xazaa'inil ard fa wudi'a fii kaffii siwaaraani min dahab fa kabura alayya fa uxiya ilayya anufxu anufuxuhuma anifxu anifuxuhuma fa nafaxtuhuma fa dahaba fa awaltuhuma alkadaabayni alladayni ana baynahuma saaxibu sanaa wa saaxibu alyamaama mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane ba ma dama doon nelaw benn bés ñu indil ma trésor yi kaw suuf trésoru suuf lépp biir suuf kaw suuf lépp fawdi ñu teg ko fii kaf fii ci sama tenq ci loxoom allahu akbar wallahi buur yàlla da allah xasaa in yi ñu indil ko ko fa wudi'a fa utiitu bi xazaa'inil ard ñu indil ma trésoru suuf yi fa wudi'a fii kaffi siwaaraani min dhahab ñu daal di teg ci sama tenk ñaari lam yoo xam ne ci or la ñu daal di rëy ci man ñu daal di may wax yu ne ma ëf leen ma daal di leen ëf ñu daal di dem ma daal di koy gëndale ñaari kàcc ñaari kàcckat yu mag yi nga xam ne maa nekk seen diggante muy saaxibu Sanaa boroom Sanaa de mooy al aswad al ansi ak ki nga xam ne mooy saaxibul yamaama mooy musaylimatul kaddaab lii la al imaam al buxaari rahmatullah alayhi nettali ci dikko ki nga xamante ne mooy wafdu bani xaniifa ak nettali musaylimatul kaddaab xoolal nag al imaam ibn Isxaaq al imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ha dane moom ñaari nettali la nettali yoo xam ne wax naa la boo demee ci dalaa'il ak boroom tabaqaat yooyu ak imaam euh, al al al al kadades al imaam ba euh, Waaqidi da ko fay fekk xoolal li mu wax al imaam ibn Isaaq mu ne wa qadima ala rasulillah boo demee ci siiratu ibn Hisham mu ne wa qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wafdu bani xanifa fiihim musaylima ibn habib alxanafiyu alkadaabu mu ne wa qadima dëgmal na ala rasulillahi ci ndaw yàlla li wafdu bani xanifa sallallahu alayhi wa sallam délégation waa banu xanifa fiihim bokk na ca ñoom bokk bokk na ca ñoom Musaylimatu ibn Habib al-Hanafiyu al-Kaddaab di Musaylima di doomu ku ñuy wax Habib al-Hanafiyu ko joowoon ci waa Banu Hanifa al-Kaddaabu expliqué kat bu mag bi kàcc bu mag bi mu ne fa kaana manziluhum fii daari bint al-Haaris imra'atin min al-Ansaar fa ñu daloon mooy bint al-Haaris këru bint al-Haaris ma ñu waxoon imraatin ab jigéen la min al ansaari bokk ci waa ansaar thumma min bani najjaar ginnaaw gi ñu bokk ci waa banu najjaar min al ansaar fa haddathanii ba'du ulamaa'inaa min ahli al madiina anna banii haniifata atat atat bihi rasuulullah rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tasturuhu bi thiyaabi wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaalisun fi ashaabihi ma'ahu asiibun min sa'afi naxli fi ra'sihi xuwasaatun falamma intahaa ilaa rasuulillahi wa hum yastaruunahu bi siyaabihi kallamahu wa sa'alahu fa qaala lahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam law sa'altanii haadhal asiiba maa a'taytuka maa a'taytukahu. al imaamu ibn Isxaaq ibn Yasaar mu ne biñ dalee kër ndaw soo sële mu ne ah. fa xaddatani baadu ulamaaina min ahli almadina kenn ci suñu boroom xam-xam yi bokk ci waa Medina waxoon nañ la imaam ibn Isaaq madani la woon Medina la dëkkoon après la dem Bagdad dafa la génne àddina ah nee na kenn ci suñu boroom xam-xam yi fii ci waa Medina de daf ma wax ni kene waa Banu Xanifa dañoo dikkal yonent mi alayhi salaam indi ali Musaylimatul Kazzaab mais ñu ngi ko doon muur ak ay yére fekk yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ngi toog yoroon benn car ci tàndarma mooy garabu tàndarma yi loolu comme ni ñu waxoon sànq moom nag ñu ngi ko muur moom mu Musaylima bi mu agsee ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ñoom ñu koy muur ak seen yére yi yonent bi aleyhi salaatu salaam wax moom mu ñëw wax ak yonent bi aleyhi salaatu salaam am lu mu ko laaj mooy defal bu dee mbir yi daal defal nga ginnaaw man comme ni ñu gisoon bee daal man dinaa la topp. fa qaala lahu yonent ma lay saar saam ne ko gis nga caru euh, garabu tàndarma gii ma yor même boo ma ko laajoon du ma la ko jox loolu mooy première nettali bu al imaam ibn Isaaq nettali te boobu boo demee ci nu Dalaa'ilun Nubuwwa nettali na ko fa boroom Dalaa'il mu jaari ci yoonu al ibn ishaaqa rahmatullahi alayhi beneen nettali bi mu nettalee lii boo demee ba léegi siiratu ibn Hishaam imaam ibn Isxaaq mu ne qaala mu ne wa qad haddathanii shaykhun min banii Haniifa min ahli al-Yamaama anna hadiithahu kaana alaa ghayri haadhaa waaw deuxième baabu mu ne man suñu sëriñ benn suñu kenn ci sëriñu Medina yi lii la ma nettali mooy li ma wax sànq mais nag am na benn sëriñ boo xam ne ci waa Banu Xaniifa la bokk bokk ci waa Yamaama mooy fii Musaylima bokkoon moom dane ma yow lii nii mooy kon imaam ni sax sûrement dafa nettali mbir mi ne ko moo man lii lañ ma kenn ci sama sëriñ yi wax waa ji ne ko déedéet mbiru mbiru mbiru euh, Musaylima wuute na ak lii imaam ibn Sa'd ne zaama anna wafda bani xanifa ataw rasulallah sallallahu alayhi wa wa xallafu musaylimata fi rixaalihim fa aslamu dakaru makaana waa ji bokk ci waa banu xanifa moom sëriñ boobu dane ma mbir du bokk wuute nag lii mu ne waa délégation banu xanifa di sama mbokk yi dañoo dikkal yonent bi alayhi wa bi ñu ko dikkalee nag ñu wax biñ ñëwee ñu ne hein dañoo dikkal yonent mi aleyhi salaatu salaam say Musaylima ca seen tànt ya mooy dañu ñëw campé ca fa ñu campé ca weti dëkk wa def fa seeni tànt bàyyi fa Musaylima mu daldi leen koy gardeel comme lan ñi waa Saqiif bàyyi woon Seydina Usmaan ibn Abil Aas as-Saqafi mu mu garder leen tànt ya ca riwaaya ba ko wax nee na nag bi ñu nga xam ne lan moo tax ñu bàyyi ko fa mooy ngir mu leen di gardeel seen bagage yeeg seen waruwaay yi ñu fi indi gëléem yeeg yooyu bi ñu ñëwee nag ba wax ak Yonent bi alayhi salaatu ñoom waa Banu Haniifa ba tuub zakaru makaana ñu tuddal Yonent bi alayhi salaatu ne ko ah ñu tuddal ko mbir mooy ne ko am na kuñ bàyyi suñu tànte fa xaalu ñu ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah inna xal qad xallafna saaxiban lana fi rixaalina wa fi rikaabina wa fi rikaabina yaxfaduha na ñu ne ko ah ndaw yàlla li ñun nag ñu ngi nii tuub waa banu xanifa waaye yëgal ne de ah bàyyi nañ suñu benn ci àndandoo yi koo xamante ne nii de dañ koo bàyyi suñu gannaaw mu nga ca tànt ya ngir mu ñuy gardeel di ñu wottul suñu jur ya suñu suñu gëléem yi ñu fi indi suñu warwaay yi qaala ñu ne bañ waxee lool paa bi mooy nettali ba léegi min bani xanifa sunu imaam ibn isaaq nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen bi ñu waxee lool fa amara lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi mithli ma amara bihi lil qawm yonent bi aleyhi salaatu digal parce que bi ñu tuubee bi ñu tuubee yonent bi aleyhi salaatu da leen a jox ay cadeau comme ni mu doon def waaw waxoon nañ la lool moom ñun miinuñu loolu ñun sëriñ suñu tombeel du sëriñ see lay jox waaye sëriñ see nangu li ci ëpp parce que du tout temps noonu la demee de am na sëriñ yoo xam ne ñoom li ñuy joxe waaw man personnellement xamoon naa xam naa ci sëriñ boo xam ne mu ngi dund ba léegi sax waaw moom boo demee këram moom daa mel ni yow yaay sëriñ bi moom lool pas man wala ñeneen ñee ñépp la ci yemale waaw moom da ñëw euh, mu lay laaj ay euh, boo toogee waxtaan tuuti xam na ne dëkk bi ñëwoo këram rek toog da wër fu ne dalay laaj fan nga war a dem ak yooyu boo ko waxee bu fekkee chauffeur am nekk fi oto boppam la naan chauffeur bi yóbbul ñoom ñii yóbbu leen fañ bëgg a dem seeri seeri kii seeni soxla yóbbu yóbbu leen bërëb sàngam waa ana diwoon waaw Euh, daamaar bi kii naa ñu ne man nga leen a man nga leen a yóbbu man nga leen yóbbu loolu man de ci moom <laughs> laa ko gisee ku ba <laughs> waaw mooy pour war la ne kon lool mooy am na te am na sëriñ soo xam ne ñoo yor famille yu bari waawe ah bari na famille yoo xam ne bul foog nañuy dugg kër sëriñ si yépp lool ab fausse fausse image la bu ñépp foog ne kër sëriñ si gaay buñ demee dañuy yulli rek di joxe sëriñ si it dañ léeg-léeg li ñu leen di jox darul mat sax ñoom ñu war cee dolli ngir jox dundal ay nit ñoo xam ne ñoom ñépp ci ginnaaw sëriñ bi lañ topp de kër yu bari yu wër kër sëriñ si gaa yi leen di dundal de waaw bu ñàngee fa lañ jëm mais loolu c'est nag lu normal la waaw nga ñoom Seydina Abu ba ñu xiifee lool fañ dem kër Yonent mi alayhi salaatu salaam lañ jëm waaw ndax sëriñ it boroom xam-xam loolu dañ lay yaakaare loolu tamit waaw yeneen tibale saalam daf leen a jox ay kado léegi nag biñ ko waxee mbiru kañu bàyyi ca seen tànt ba mu jox leen mu jox ne jox leen ko lu toll ni mu jox leen lu toll noonu ne leen na ngeen ko jox ndax kat mu ne leen ama innahu laysa bi sharrikum makaana moom nag gënu leen a yées place de mooy du ne yéen a agsi moom mu toog parce que moom il fallait kenn sacrifier wu ne man maay toog ngir garder tant bi ak gàtt yi ak euh, kii euh, gawar yi yi ñu war comme que moo ko def yéen ñi agsi nag moom ginu leen a yées bërëb ba mu nekk de mooy ne mérite bu ngeen am moom am na ko voilà léegi nag euh, loolu yeneen ma lay saab saab wax nag. Musaylima daf cee ràngate koo nag xam nga moo tax waxu alquran waxu yonent bi alayhi salaam xam-xam ni ci ñenn ñi day nekk preuve wala mu nekk preuve contre yow xoola Musaylimatul kaddaab moom mu dégg affaire bi yonent bi alayhi wax lool ah moom mu ne muy nettali paa boobu di nettali bokk ci waa banu yamaama ci waa yamaama ba léegi ci waa banu xanifa mu ne summa nsarafu an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa jaa'uuhu bima a'taa fa lamma intahaw ila al-yamaama irtadda aduwwu llahi wa tanabba'a wa takadhaba lahum wa qaala inni qad ushriktu fi l amri ma'a wa qaala li wafdihi alladhina kaanu ma'a alam yaqul lakum hiina dhakartumuni lahu ama innahu laysa bi sharrikum makaana maa dhaaka illaa limaa kaana ya'lamu anni qad ushriktu fil amri ma'a waaw nee na bi ñu delloo nag dem Yamaama mu ne noonu bi yàlla bi paabee nettali ba léegi daldi tubbi ndax boobu tuuboon na ba mu ñëwee ne waaye mu tubbi watanab ba am wooteeg nab yi ne moom nu yonent mi aleyhi salaatu salaam nekke nabi moom it noonu la nekke nabi watanab ba ah mu daldi wooteeg nabi moom it waaw ba pare watakazaba lahum mu kàcc di leen kàccloo kàccal leen ne ne leen yéen déglu leen inni qad ushriktu fil amri ma yéen xanaa yëgu ngeen ne man mii dañ ma boole ci l'islam gii mooy mbiram mii muy woote prophétie gi mais maa ngi moom a bokk associé la ci lislaam bi comme moom droit yim ci am moom alayhi salaatu wassalaam man Musaylima loolu laa ci am ma ja'ala léegi nag ah boo waxee loolu nag ah yonent bi alei satu salaam alxuraan lañ ko gën a xame kon nag foog nga wax dara mu ne summa jaala ginnaaw gi nag mu commencé nag di leen saddal ay wax ay wax yoo xam ne moom lay sadd di ko wax ah ngir ne lii it moom it ci alquran la joo xamante ne nii moom it lool la moo tax yasja'u lahum as-saj'at mu leen di saddal as-saj'u a saju mooy prose rimée et rythmée wa yaquulu lahum di leen wax ci li nga xamante ne nii mudaahatan lil quraan ne day toppandoo al quraan waaw di wax naan lii laqad an'ama allahu ala alxublaa axraja minha nasamatan tas'a min bayni sifaaqin wa xashaa saay moo di kàccoor te mën a kàcc ko ay mooy lan mu ne laqad xoola mooy lii la ne alquran la xam nga gisoon nañ bañ ko doon tudd ci wàllu lettre ya tuddoon nañu moom Musaylima yonent mi alayhi salaam bindoon na ko lettre waaw ba muy wax naan ad-difda'u ma ad-difda' ak alfiilu mal fiil lahu zaylun qasir wa xurtumun ah, ah, tawil ak waxi caaxaanam yooyu mu wax mu mën a mën mën mën a caaxaan ne kon mu leen di waxal ne lii alquran la lii muy wax naan laqad an'ama allahu ala al-hubla dëgg buur yàlla xéewale ne ndaw si nga xam ne moo ëmb hmm? ndaw si nga xam ne moo nekk ci période de travail te période mooy ki nga xam ne dafa ëmb doom mu ne buur yàlla kooku de moom daal dina koy hein dina koy euh, xéewale waaw dafa la koy xéewal de waaw axraja minha nasamatan tasan ba mu génnee ci moom mbindeef moo xam ne day dox mooy bu génnee mooy bu juree min bayni sifaaqin wa hasha mu ko génnee fan la génnee nasama goog doomam jooj di dox mu ne min bayni sifaaqin mooy ci biir bi la bëgg a wax mooy diggante fii Euh, mooy fii euh, placenta bi fa doom ji ne foofu lay bëgg a wax diggante foofu moom lay wax waxasha loolu mooy diggante fi doom yi nekk ci kaw gi ci suuf waaw ndax alxasha euh, mooy après biir bi ci li jëm ci res weeg fër-fëreet yeeg baq yeeg yooyu yëpp lañ koy mu ne ci diggante loolu lépp ci lañ ko génnee ci la génnee doom joo xam ne mu ngi dox après bi mu waxee lool nag euh, wa du lii rek la nox wa ahalla xamra wa zina mu daal di leen daganal ne leen xamru moom xalaal sama sama collègue bi moom yonent bi alei satu salaam la doon wax ne ñoom collègue am la ñoo yem rek dañoo bokk ñoo bokk risaala gi ak nu bu moom daa xaraamal gaa yi côté bële xamru man buur yàlla xéewal gim ñu defal ñun daf koo daganal waaw wa axalla lahumul xamra wa zina ne leen it bon xiis mbàcc it dara dewu ci waaw mooy njaaloo it bon loolu dara newu ci yooyu dagan naa wa wadaa anhum salaa mu ne leen nag te julli du farata waaw man moom sama diine diine jii sharia bi ma indee gën a bosam mu ne wa huwa ma'a hada yashhadu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi annahu nabi mu ne malgré tout ça nag waxi kàcc mii muy wax ndey nee na malgré tout ça que yonent la saa saam si si si muy dëggal ne si si si moom yonent la ah, si comme man ah nee na nag ba mu waxee lool fa asfaqat maahu banu xanifa waa banu xanifa ñu bari daal di ànd ak moom ci loolu lii la paa boobu nettali imaam ibn Isaaq imaam ibn Isaaq nag ne fa allahu alam ay daalika kaan yone suñu ne buur yàlla nag moo xam dëgg-dëgg ana lii nii lépp ana moo ci newoon dëgg dëgg dëgg waaw léegi eh, mooy de toute façon yii nii dara dëgëru ci ndax xadiis bii nii gis nga ni mel son càllale est da'if càllale bi wér mooy bu mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhu al-Haafiz ibn Kasiir ibn Hajar rahmatullah alayhi ginnaaw bi mu dàqee riwaaye imaam ibn Isxaaq yi ne mais xabaar bii nga xam ne premièrement dafa da'if mais nan lañ ko mën la mën a nekkee luy nettali yëfu ba di tudd lii imaam Ibn Sa'd nettali ak ni ñu gisee hein shuduud gi mu doon mooy shuduuduhu lii dafa beru vraiment ci nettali imaam kii ma contrairement ak li siiw taf kii ci euh, saxiix bi comme niñ ko tuddee bu Mawlaana Ibn Abbaas bi hein mooy ne mooy le fait mu ne moom dafa ñëw mooy surtout première nettali bi ne dafa ñëw moom ñu boole ko ca mu nekk ca tànt ba téyal gaay mu ne mukk déedéet moom dafa siiwoon Musaylima dafa siiwoon mbiram ginoon naa màgg ku ñuy bàyyi nga tànt ba muy téye mu leen di resal foofu déedéet ci kilifa yi la bokkoon gisoo ci riwaay imaam euh, al bi foofu damee yonent ma la saa dikkal ko ak ca ay ñoñam mu ne moom nga xam ne dafa siiwoon bañ moom lañ doon wax raxmaanul yamaana di yamaama ndax mbiram mu màgg te kawe kon nag xadis bu da'if bi naka lañ koy mën a naka lay kiiwee xadis bu wér bi ah këne da yonent ma saa saa ñëw na fa ànd fa ki nga xam ne mooy discours katam bi di Saabit ibn Qays radiyallahu anhu ba mu wax ak moom nan la ñuy mën a waxee ca tànt ba la ne après ñu dem après nag al imaam al xaafis ginnaaw bi waxee lool muy jéema nag boole moo malgré que lee wérul lii moo wér muy jafexe ne moo amaana kon mooy dañ naan Musaylima daa ñëw ñaari yoon da gis fii ci bond mooy lii moom moom moom <laughs> ñëw ñaari yoon moom loolu moom moom lu sore sore sore la waaw mooy li dëgër daal lenn la mooy lii rot ci saxiix bi ak ni mu ñëwee moom Musaylima ak la ko fa dal waaw kon wafdu Bani Hanifa nii la fa ñëwee ah moom nag moom kàccikat la woon boo xamante ne yemul woon ci yi mu doon wax kese ah waaw Musaylima c'était un grand kàccoor parce que muy wax ak ne day day day wax ay aaya comme yu ñu waxoon sànq al fiilumal fiil mu ñëw naan wa taaxinaat taxnaa wal aajinaati ajnaa wal xaabisaati xubzaa wa saaridaati sarda wa laaqimaati laqma xam nga waxi caaxaan <laughs> saay moo mën a caaxaan dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg <laughs> mënaan wa taaxinaati taxnaa <laughs> ne waa Banu Xanifa aywa léegi nag ma defal leen ay ay kii ay uh, aaya comme ay ay Seydina naa aywa wa taaxinaati taxnaa mooy ñuy dëbb xam nga fi caaxaan yooyu mooy lan yi ñuy dëbb tax nan ak dëbb wal aajinaati yi ñuy mooñ aj nan ak mooñ <laughs> wal xaabisaati xubza ak yi nga xam ne ne <laughs> mooy yi ñuy defar ngir di ko lakk xubzan ak mburu ñu nekk mburu wa saari daati sarda sarin <laughs> façon lekk bu siiw goo gële ci arab yi te yonent bale saar saam ne ni yi Aysa gënee yeneen jigéen ñi mooy li sarit gën a yeneen ñam yi mu ne wa saari daati wallaaqimaati laqmaa kàccoor bu mag bi yooyu la doon wax li mujj ci histoire am moom yàgg nañ koo gis moom ca jamonoy siddiq lañ ko faat ci yadu Wahshi ak keneen ci wàllam saar radiyallahu anhuma kon lii mooy du bani xanifa nii lañu dikk ci yonent mi alayhi salaam ànd ak lu grand kàccoor ba mu demee nag fitna lu fa yóbbu ndax après gaa yu bari dañ koo topp waaw ci lim doon wootewu noonu naan ak yonent la ñu bari dañ koo topp ba moo tax xare yu bari am ci xurubu ridda yi Seydina Siddiq yónni fi Seydina Xaalid saxaaba yu bari faat nañ leen fa ci jamono yoo yële ba ni suñu boroom di delloowaate al kullul yamani ilal islaami daal di faat ki nga xamante ni mooy Musaylima mii nga xam ne li yonent mi alayhi salaam waxoon ne ko wala in at adbarta la yanqirannaka Allah te boo wanee ginnaaw buur yàlla dina la rendi dina la alak loolu la buur yàlla def mais ginnaawam alayhi salaatu wassalaam ci jamonoy xalifatuhu al a'zam xalifatu rasulillahi abu bakr as-siddiq ibn abi quxaafa radiyallahu anhuma wa ardaahuma kon nag tey foofu la ñuy yem ci wafdu bani xanifa ci jadaay bii di ñëw inchaa allahu taala ñu gis yeneen i xabaar yeneen i wafd ba léegi incha allah ci wufuud yi ah wufuud yi léegi je vous demande une question est-ce qu'on va continuer <laughs> dañu bari ah <laughs> voilà bii di ñëw ñu gis yeneen après ñeen tontu ma ci laaj yooyu est-ce qu'on va continuer